ñu ngi woon yemoon nañ ci jotaay bi weesu ci juróom ñeenteelu aaya bi muy neuvième mu aaya bi te ñu war a continuer mu ne wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada jinne yi boo fàttale ko ñoom ñooy wax ak seen mbokk yi ba léegi gannaaw bañ demee ba déglu alquran ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ñu ne nag waa anna mooy bañ doonoon ne ñoom dañ doon taxaw koo ko ci asamaan am na ay toogukaay ay jekkikaay yuñ fa doon toog ngir di sàcc di déglu waaye léegi nag képp ku ko def am na ay jum ay malaaka yoo xam ne waajal nañu jum ya di xaar nga ak si ñu dóor la ko bu duñ la ko dóoree alkande man na la faa dal mu ne ñoom nag lu ñuy continuer ñu ne wa anna te ñun de na nadriya sharrun xamuñ nag lii xew ba tax ñu tëj asamaan si nii ba mënatuñu faa sàcce ay way ndax boog lu yii lu yées urida lañ namm bi man fil ardi ci ñi kaw waa kaw suuf xamuñ ndax ñoom ah dañ leen nammal yu yées am boog wala boog araada bihim rabbuhum rashada wala boog borom seen borom tabaaraka wa taala wala est ce que dalee nammal li nga xam ne mooy am njub loolu de xamuñu lan moo ci xew wa anna minna al musnu inna wa anna minna as-salihun ñoom jinne ñu ne. wa annaa te ñun minna bokk na ci ñun am na ci ñun as-saalihuuna ñoo xam ne ñu baax lañu waxoon naa leen ne am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo gëmoon yonent yi jiitu woon alayhim as-salaatu wassalaam gëmoon Seydina Muusaa ak ñoom Seydina Isaa alayhim as-salaatu wassalaam moo tax mu ne am na ci ñun ñoo xam ne kat ñu baax lañu woon wa minna waaye am na ci ñun ñoo xam ne duuna zaalika ñoo xam ne nag àgguñu woon ci mbaax boo gële ci sell te boo gële kunna ñun ji ñun ñi nga xam ne ñooy jinne yi taraa'iqa idada dañoo ma sa nekk ay pàcc mooy am na ñoo xam ne ñu baax lañ am ñoo xam ne àgguñ ci mbaax bu ñun baax waaye am na ñoo xam ne ñoom ci ñun baaxuñu moo tax suñu boroom moo tax ñu teg ci ne waan na te ñun de minna saalihuun ñun de moom am na ci ñun ñoo xam ne ñuy baax lañ am na ñoo xam ne àgguñu ci mbaax dañoo nekkoon ay pàcc pàcc mu ne waan na zananna léegi nag ñi nga xam ne ñoo ci baax ci ñoom ñoom moom xamoon nañ que ne waa am naa kurul ku ci iblis nax ba daanaka yow xamatoo li xew moom rek ngay déglu te moom rek nga foog ne sax moo ne waaye ñi ci def te xawoon a yeewu dara waa am naa ñun xamoon nañ ne zaman naa amoon nañu yaqin fii du njortu de leeroon nañu bu leer an lan nu'jiza Allah que ne ñun de manuñoo lottal borom bi manuñoo rëcc borom bi bu ñu soxlaa fil ard ci kaw suuf wala nu'jizahu te manuñu koo lottal haraban ndax mën a naaw ak a daw wa anna te ñun jinne yi lamma sami'na al-huda bi nga xamante ne ci lañu dug dégg njub jii di jubu al naa bi bihi dañ ci dañ koo gëm ca saase faman yu'min ñuy wax seen mbokk jinne yi pour wan leen ne li ñu def bu leen ragal naan hé mbaa bu ñu tuubee iblis du ñu du ñu mu ne ñoom nag ñu bëgg leen a dalal seen xel ne leen hé loolu dara amu ci faman yu'min bi rabbihi képp koo xam ne gëm na boroomam tabaaraka wa fala yaxaafu baxsan wala rahaqa moom bu mu am dara lu muy ragal bu mu ragal digganteem ak boroomam bu mu ragal bu def lu baax bu demee mu wàññi am luñ ci wàññi waaye wala rahaqan bu mu ragal ci lu demee ñu koy yokkal ay ay ay ay bakkaar déedéet moom déedéet moom lool moom bu mu ci ragal dara na xam ne boroom bi moom li nga def rek moom nga fay fekk wa anna te ñun jinne yi min naa bokk na ci ñun almuslimuuna ñi nga xam ne dañoo wommatu ñun am nañ ñoo xam dañoo wommatu daal di gëm borom bi tabaaraka wa taala wa minna waaye am na ci ñun alqaasituuna ñi nga xam ne nag ñoom dañoo jeng baax mooy baaxuñu dañoo nekk ñi nga xam ne ay yéeféer lañu waaw wama faman aslama ñu ne nag képp koo xam ne di wax seen mbokk jinne yi ne ba bu leen ragal ay iblis de faman aslama képp koo xam ne woom matul na ngir sa borom fa ulaikat joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe yañ ne jaayoo yële taharraw rashada mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo jublu te uti li nga xam ne mooy jub daal di ko jublu doon ko lamb te daj nañu ko wa anna wa amal qasitun kanta ñi nga xam ne ñoo jeng giiw ci ñun topp li nga xam ne mooy leen iblis di woote ñoom nañu leen leer ne fa kaanu li jahannama xataba dinañ nekk ak matt ëllëg ngir jahannama ñooy ñay xam ba jahannama duñ ci mucc ca la ñuy bokk wa an law istaqaamu ala tariqati lasqaynaahum maa'an ghadaqa suñu nag fii bàyyi jinne ñoom seen wax kooku le nag léegi nag moom di wax boroom bi tabaaraka wa la mu ne wa an law istaqaamu te ñoom jinne yoo yële waaye ak nit ñi yeen tamit bu ngeen coow woowoon ala tariqati ci yoon wii ma fi teg muy l'islam ak diine yi ma masa yónni sama yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te muy benn l'islam la masula wee masul masula soppeeku la asqaynaahum waat naa ne kon doon naa leen nandal maan ndox xadakan mu bare bare bari muy xéewal yi dinaa leen ko dottil ci asamaan ak suuf kenn dootuñu am yenn problème yi nga xam ne moom lañ jonkonteel te dara tegu leen ko lu dul mooy yàlla yu bari li naftinahum fii bu ma leen defalee tey tukkee ci ndox mi xéewal yi jóge ci asamaan dama koo def nag li naftinahum fiihi ngir ma daal di leen saytu daal di leen nag xool ana kan mooy sant ak kan mooy weddi gannaaw ba ma leen defalee xéewal yooyele wa man yurid an dhikri rabbihi yaslukhu adaban saada te nag képp koo xamante ne wa man yurid képp koo xam ne dafa dum moo yo an zikri rabbihi ci alqur'aanu borom bi wa man yorit képp ku dum moo yo an zikri rabbihi ji di sa borom di ko fàttaleku te di ko jaamu na la leer na yaslukuhu borom bi nee na dinaa ko dugal adaban mbugal naa ko sóob adaban mbugal moo xam ne sa'adan gu tara tara tar ci kawam la ñu ne am na ñu ne benn montagne la mooy bam doon wax keroog rek ci suuratul muddassir montagne boobu la nga xam ne yéeféer bi dañ ko ay at ngir yéeg ci bu ca yéegee daanu loolu dina ko dugal mbugal mu mel noonu wa annal masajida lillah suñu boroom nag di continuer di wax <coughs> mu ne wa annal masajida lillah mu ne wànnal masaajida te gi nga xam ne mooy jàkka yi bërëju sujjóodukaay yi lillaahi muy suuf sii ndax suñu boroom nag suuf si daa def ne ku ba waay tollu rek mooy mën naa nekk sa sujjóodukaay lillaahi boroom bi tabaaraka wa taala la ñeel rawatina bërëb yi nga xam ne dañ koo defar muy ay jàkk ngir boroom bi tabaaraka wa taala fala tad'u ma'a allahi ahada bu leen di jaamu foofale moo xam ak feneen ci suuf fii bu leen jaamu keneen koo xamante ne nii kur gu wëllif borom bi tabaraka wa taala bu leen ne dañuy jaamu yàlla waaye yàlla baax na waaye diwit foofu mu bokk ci déedéet jaamu leen wéetal borom bi maa bu leen jaamu te bu leen di wooma allahi ak borom bi ahada kenn wa annahu da ngeen am da annahu lamma qaama te muy nettal nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba nga xam ne ci lay jiite saxaabaan yi nga xam ne jinne yi ba ñëwee gis nag ñi ñu ko doon toppee nga xam ne boo jiite nit ñi lu mu def mu def buru koo ay bu sujóodee lépp ñu def jinne yi waaru nag ci mbir moo mëne loolu wax la beneen wax ne mooy jinne yi ba ñu ñëwee di déglu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañoo nekk ay mbooloo daal di tegaloo rangaloo tellement yi ñu bëree woon mel ni kuy daal di sëpp ci kawam moom lay wax nii ne wan na a maa qaama te moom dama nga xam ne ka la taxaw di julli di jàngal Qur'aan Abdullahi jaamu yàlla bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yad'uhu di ko jaamu di ko jullil di ko ñaan di ko dagaan sa biir julli jamuy def di ko bakk kaadu tuutee des rek yakunuuna alayhi libada mooy ñu def ay mbooloo yu bari daal di koy tiim moom rasulillah sallallahu alayhi wa sallam suñu waroon nag ne yonent bi alayhi salatu wasalaam waxal ak waa Makka ñii nga xam ne dañ doon wax nag lii mooy naan wax yonent bi alayhi salatu wasalaam bàyyil lii ngay woote bu ko defee ñun ñoo yiir ba dara du la dal ñun ñooy day dox sa digganteeg lépp loo xam ne lu baaxul la suñu boroom ne ko wax leen ne qul nee leen innama ad'u rabbi wala ushriku bihi ahada wax leen ne man de damay jaamu sama boroom te moom laay ñaan moom laay woo di ko jaamu wala ushriku bihi te duma ko bokkaaleel ci jaamu bi ma koy jaamu ahadan kenn qul waxal inni man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amliku lakum darran wala rashada du man man man man man moomal wala leen yoruma seenu cànkute nekkul ci sama loxo wala rashada waaye seenu njub nekkul ci sama loxo de loolu mu ngi ci loxo borom bi tabaraka wa taala kanta da ngeen man ma man bàyyi leen li ma borom bi yónni yén ngeen yiir ma xanaa yéen da ngeen xamul lu xew suñu borom ne ko kul wax ko wax leen ne inni man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lan yujirani du ma yiir minallahi yéen bu ma leen toppee ci loolu ngeen wax bés bu ma borom bi naree teg loo xam ne du noonu ana kan kan moomaa qul inni man lan yujirani manumaa yiir min allahi bu koroogee ci borom bi ahadun kenn manu la dox sama digganteeg borom bi bu boobaa walan ajidata man trouvéwu ma ta aw ma min dunihi wóllif ko moom borom bi mul taxa waay foo xam ne falaa man a dem di daal laqu ca gannaaw aw ma keneen ku dul sama borom tabaraka wa taala moom daal lii daal la ma digal chargé ma ko ne ma ko ci laay ne mooy illaa balaaran min allahi wa risalati lu dul di jottalil ki nga xam ne min allahi lu lay tukkee ca borom ba ma jottali leen ko wa risalati yi ak yónnent ak yi nga xam ne mooy message ma jox wa man ya'si llaha wa rasulahu képp koo xam ne rek dafa mooy lii ma fi indi da suñu borom daal di ma koy digal ma digal leen ko képp ku mooy borom bi wa rasulahu ak ndawam leen yónnee muy man nii rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa inna lahu dina ko ñeel naara jahannama safaraw jahannama xaalidiina fiha fa la ñuy beel abada ba faw hatta ba kera idaa ra'aw la ñuy gis maa la nga xam ne yu'aduuna lañ leen doon dig bu boobaa dinañ xam fa sa ya'lamuuna dinañu xam man ana kan ad'afu naasiran moo gën a moo gën a moo gën a hmm, faible gën a daal di doya di naasiran ku koy dimbal wa aqallu naasiran ku koy dimbali wa aqallu te gina néew adadan ak lim qul waxal ne in adri aqaribun nee leen man de xaw ma aqaribun ndar jege naa maa tu'aduna li leen seen borom di dig ne leen bu ngeen ko jaamul dina leen mbugal xaw ma ndax jege na am wog yaj'alu lahu rabbi amada wala boog suñu borom da koo defal benn app boo xam ne moom nëbb na ma ko jamono ji waaye a ah, xam leen ne moom moo bële di borom bi alimul ghaybi mooy ci xam kumpa fala yuzhiru ala ghaybi ahada du feeñal kumpaam googu nag kenn la ko dul feeñal illaa ba mu des man irtada ki nga xam ne gërëm na ko min rasulin ci ndaw bu mu yónnee fa innahu moom borom bi yasluku min bayni yadayhi dina ko sóob ca kanamam wa min xalfi ak ca gannaawam rasada dina ko utal ñoo xam ne ñoo koy saytu ci ay malaaka yoo xam ne ñooy dox digganteem ak saytaane yeeg ñu ko nar a yàqal mission bi mu ko yónnee lu rax borom ni nga def loolu le mu ne li ya'lama ngir mu xam an qad ablagu risalati rabbihim bañ moom borom bi xam feeñal leeral te ne ñoom ñii yama yonent yi yónni ma leen ñu nekk le déedéet balaghu dëgg-dëgg mottali nañu jotali nañu risaalaati rabbihim seen yone seen message seen borom alayhi salaatu wa alayhimu salaatu wassalaam wa ahaata borom bi teg na bimaa ladayhim la ne fa ñoom wa ahsaa te moom daal wa ahaata bimaa ladayhim teg na la ne fa seen kanam wa ahsaa te teg na kulla shay'in lépp loo xamante ne nii moom am na